baada audu billahi min alsheytaani alrajim walaqad arsalnaa rusulan min qablika wa jacalnaa lahum azwaajan wa durriya wama kaana lirasulin an yaatiya bi aayatin illaa bi idnillah likulli ajalin kitaab suñu boroom tabaaraka wa taala mu ngi wax ci laaya fanweer bi ak juróom ñeent mu ne wala xad dëgg-dëgg arsalnaa ñun de yabaloon nañ te yónni woon nañ rusulan ay ndaw alayhimu salaatu wassalaam min qablika lu la jiitu yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ja'alnaa lahum azwaajan wa dhurriyya ñu defal leen ku nekk ci yonent yooyule ñu defal leen li nga xamante ne azwaaja li nga xam ne mooy soxna wa dhurriyya ak njaboot ak descendance loolu mu ne wa ma kaana li rasul te amul nag benn nekkul ci benn yonent alayhi wassalaam ay yatiya muy indi bi aayatin ci laaya illaa bi idnillah lu dul loo xamante ne ci ndigalu ak namm-namm boroom bi tabaaraka wa taala ci la yamele li kulli ajalin kitaab lépp loo xamante ne nii li kulli ajalin lépp loo xamante ne nii lu borom bi daal di dogal la kitaab moom de am na fu ko borom bi tabaaraka wa taala bind daal di koy enregistré am ñu ne li ajalin kitaab mooy téere bu ne am na dexil boo xam ne moom la ko borom bi tabaaraka wa taala di doxal daal di doxal mooy ne mbir mu ne rek boroom bi rëdd na ko xa def na bés ba nga xam ne ci la war a jot bu jotee ci lay jot. waaye nit bu fi waree jóge saa heure ba mu fa war a jóge kon nag li kulli ajalin kitaab xew-xew bu ne jëxal bu ne borom bi daal dina koy rëdd bind na ko foo xamante ne ca la ko enregistré de lii nag suñu borom lii muy wax boroom xam-xam yi am nañu ne rahmatullahi alayhim ne ñi nga xamante ne mooy yahuud yi dañu doon daal di ŋàññ yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ci soxna yu bari yim am ñu koy ŋàññ waaye suñu boroom xamal leen ne waaye ñoom daamel mel ni ñoom xamuñ li xew te ñoo ko tey yow Seydina Souleymane alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Daoud mais ñoom liñ amoon ci soxna jege na téeméer ba am ëpp ko te ñoom xamoon nañu ko léegi lan moo tax kon ñu naan la yow <laughs> loo xamante ni ñi nga am sax matuñu matuñu fukk ak ñeent léegi moom ñoom ñu la ciy kaas quoi di la ci wax dara. kon ñoom dañuy dañuy wax lu leen neex wala xat dëgg-dëgg li am mooy arsalnaa yónni woon nañu rusulan ay ndaw yoo xamante ne ay yonent yu la jiitu woon yow alayhimu salaatu wassalaam te ñoom ñépp dama leen defaloon li nga xam ne azwaajan ay soxna waxuma la denn rek mais ay soxna laa leen defaloon kon nag affaire baa ngi noonu le am ñu ne lii lenn la lii mooy li nga xam ne mooy sunnaay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy ay soxna yu bari lañ doon gaaw comme ni nga xamante ne nii umpulewul koo xamante ne nii daal dinay daal gëstu te yàgg di xool li nga xamante ne nii mooy dund li nga xam ne mooy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag mbir maangoo ngële léegi nag comme que ci biir laaya bi ci biir saar bi gisoon nañ ñoom fi ñu doon wax ñoom yéefaru Quraysh yi naan moo lan moo tee moom mii mu ëndil ñu laaya suñu borom taba comme ñoom Seydina Nuux daal ak ñoom Seydina Muusa ak gaa yoo yële suñu boroom nag ne leen nag wa ma kaana li rasulin nekkul benn yonent alayhi salaatu wassalaam nekkul ci moom de ay yatiya bi aaya bu kenn foog ne yëfu zoro yeeg superman yooyu la de da ngay toog rek mu lay neex ngay indi di def mel ni gaa yi daal ñoom ay nit ay nit ñoo xam ne daal looloo leen ñor daal mu ne mukku mooy laaya benn màndarga benn xarbaax du fi am lu dul bi iznillah lu dul ci ndigalu boroom bi lu dul ci namm namm boroom bi li kulli kitaab mu ne yamhu Allahu mooy far mooy effacer may maa yasha lu ko soob nag wa yuthbit te moom mooy saxal wa indahu lu ko soob wa indahu te ne na fa moom ummul kitaab bi ndeyu yi lii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi dañ cee wax lu bari ci yamhu Allahu maa yasha wa yuthbit waaye daal ci gàttal li nga xamante ni ndax ku mel ne al imaam al al al xaafid ibn euh, ibn al jawzi rahma al rahmatullahi alayhi ci tafsiram bi rek moom indi na ci zaadul masir indi na ci juróom-ñetti wax yoo xamante ne nii yuy wax yamhu llahu ma yasha wa yuthbit ana lan la ci borom di tabaraka wa taala daal di jublu waaye daal pour gàttal mooy lii insha allahu taala ñuy bëgg a wax mooy li nga xam ne mooy moo ci gën a lëng te sax ñoom yenn yi mu indi loolu dàqontewul ak yeneen yi mooy lan mooy borom bi de toute façon lépp loo xam ne yam yamxullah lépp lu faru ci kaw suuf lépp lu faru ci asamaan yeeg feneen ak fu nit xam ak fu xamul borom bi moo fay far lu ko neex fépp fu existence am borom bi moo fay far lu ko neex di saxal lu ko soob wa indahu te moom sa foo moom la ne ummul kitaab ndayu téere yi ñooñu ne am ñu ne wooy lii ñuy bëgg a wax mooy nag li gi gën a dëgër insha allah même bu dee ne dàqul wax yële yenn yenn ci wax yooyu mooy ne umm lii euh, lawhul mahfuz lay wax mooy li nga xamante ne nii mooy la la table bien gardée mooy li nga xam ne mooy laxu lawhul mahfuz loolu àlluwagoo gële nga xamante ne nii dafa am ay wàll dafa am ay wàll yu bari yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim surtout akabirul awliya radiyallahu anhum ñoom ñu ko xam lañu mooy ne dafa am ay wàll yu bari moom lawhul mahfuz am na yoo xamante ni nii partie yoo xam ne ci lawhul mahfuz boroom bi tabaaraka wa taala lam fa def mën naa soppi mën na ko soppi voilà mooy loolu mën na ko soppi moo tax nga gis alquran sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax naa nit ki nga xam ne day rafetal jëme ci waajuram loolu mën na cee am guddu fan voilà ak yu mel noonu nga gis mooy yooyu noonu mooy loolu mooy partie yi nga xamante ne nii ca lawhul mahfuz dañoo bindoon ne par exemple moom bu saraxee de moom dinañ ko yokkal juróomi juróomi at waaye loolu noonu il faut lañu mooy est-ce que dina saraxe wala du saraxe loolu nag day dëppoog la nekk ca ummul kitaab ca ndayu téere bi ci lawhul mahfuz te wàllu boobu mooy wàllu wi nga xam ne moom du changer moo tax suñu boroom ne wa yuthbit léegi nag yeneen parti yi moo fay saxal lu ko neex moo cay far lu ko neex yamhu Allahu ma yasha wa moo fay saxal lu ko soob mu daal di dëppoog la nga xam ne wàllu wa nga xam ne du soppeeku te loolu mooy lan mooy ummul kitaab moo tax mu ne wa indahu tafa moom borom bala ne ummul kitaab yi dayu téere yi muy partie boo bële wàll woo wële ca lawhul mahfuz kon nag suñu waroom ne wa imma kantaan ak daal gis nga yéefiru Quraysh yi kaay ma wax la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni muy demee wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum suwa ma daal di lay wan mooy laata ma lay ma lay jël di la faat yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma wan la lenn ci li nga xam ne moom laa leen di dik mooy mbugal yi ma leen dik suwa ma wan leen ko mooy teg leen ko yaa fekk yow yaa ngi dund nga gis ko waaw wala boog nata of asaka wala ma bàyyi ba ma ñu daal di lay faat daal di lay jëli ci àddina bi daal di lay faat ba pare dooru leenu dóor mbugal ma fa innama alayka al balaa kantaa yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu leen faaleegul joxagumal ndigal ndax lii day wane ni yii saar bi Quraysh la lu mooy Makka la woon quoi léegi moo tax mu ne fa innama alayka al balaa dëgg-dëgg yow jottali daal moom laa la teg mooy jottali rek kantaa ñu ngi leen di duma di rey leen ci comme ñoo rayo ñoom sayyidatu Sumayya ak yaayu Seydina Ammar radiyallahu anhum ak ñooñu muy yaayu Seydina Ammar ak baayam ak ñooñu ak ñeneen ñoo xam ne sonal nañ leen xoñoñal leen daal di daal di dagg ay yaram daal di lacérer ay yaram daal di exiler ñenn ñi tax ñu dem Éthiopie loolu lépp garaawul alhamdulillah suñu boroom ne yow daal mooy jottali laa la dig wa alaynaa kantaa ñun al ñun la war alxisaabu ñoom borom bi dara warul moo waralul boppam alxisaabu nag ne nag mooy àtte jaam yi bu ëllëgee loolu la léegi nag yenn caaxaankat lii dañuy wax naan lii moo tax kenn warula juger kenn quoi dañoo war a toog daal bàyyi noonu yàlla daal après ku dee bu demee boroom bi àtte dañ naan la waxoolu am de lan moo tax kon àtte yi suñu borom wàcce ne azzaani wa zaaniya waa ji nga xam ne mooy mooy kat bu jigéen bi ak kat bu góor bi dóor leen kan la wax dóor leen jaan yi la wax mooy jullit ñi war a appliquer loolu autorité yi léegi nga bëgg a wax ne kon dañoo war a toog kenn war da àtte kenn mooy yow bi nga nee kenn war da àtte kenn ci boppam da ngaa àtte nit ñi ndax dangaa ngaa àtte nit ñi ci ñu clouer leur toog waaye bàyyi caaxaan di jóg loolu nag lañ dul def suñu waroom nag ne kon awalam yaraw mu ne waa ñoom yéeféru Quraysh yi xanaa ñoom gisul ne annaa kana ñun borom bi tabaaraka wa taala natil arda ñooy dikke suuf si nanqusuha di ko wàññi min atrafiha ci wet yi mooy lan ñoom ñoom kéeféer bés bu ne mu wàññeeku gis nga kéeféer ba ba ba l'islam duggee ci kaw suuf te l'islam moo fi nekk ca maam aadama ba léegi waaye gis na bi kéefee baree rawatina bi mu lawee ci àddina bi ba suñu moroom yónnee nante bi alayhi salaatu wassalaam gis nga depuis bés boobu noonu ak kéeféer day wàññeeku mooy suufu kéeféer bés bu ne mu wàññeeku bés bu ne am ñu bari ñu dugg ci l'islam gaa yi di gaa yi di am problème loolu na naan awalam yaraw ñoom xanaa seetlu ñu waa Quraysh këne ñu naan naa ne yéeféri ba àddina tukki nañ seetlu rek xoola waa France gis nga am nay jamono dellul san 1920 nga foog ne jullit ñi bari woon nañ comme niñ mel léegi nii 2021 euh, xam nga ne moo xaaju ñoo bokk mooy nag te gis nga xaaral ba ci li ci karaw moo raw yu bët mooy xaaral ba ci kanam nga seet nga comparer wax est-ce que yéeféri wàññeeku wala jullit ñee kon nag loolu la suñu borom alhamdulilah walam yaraw ndax ñoom gisuñ annaaka na ñun naati lar dañooy dikk suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min arqaafihaa ci mooy suufu kéefër di ko wàññi ci wet yi waa Makka jullit ñi di gën a bari yéefër yi di wàññeeku ak fépp wallahu te borom bi yahkumu mooy kiy àtte laa muqiba li hukmi mooy dogal di àtte lu ko soob te la mu dogal te àtte ko manu la ñëw ca gannaaw naan borom bi nag damay ana amande lii waa objection boroom bi bon ay nekk fi nag ku njaalooti kii kii dañ koy dóor non non non loolu moratoire suñu boroom ne ñooñ xanaa xamuñ li ñuy wax la muqiba li hukmi kenn du ñëw ca gannaaw ci àtteem naan dama ci def objection wala dañ koy seetaat wa huwa tamam borom bi tabaraka wa taala sari'ul xisaab mooy ku gaaw àtte gis nga nit ñi lu ñuy bari bari bari yawmal qiyaam ay milliards taf loo xam ne mënuñu koo sax <laughs> lool mooy suñu ñun ci ci ni ñuy gisee quoi ndax borom bi amul temps amul kii mooy lu gaaw ci lay àttee ñaam ñi mu ne waqad makara alladhina min qablihim waqad dëgg-dëgg makara daal di woon nay tëral ay pexe ay plan yu bon alladhina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitoon ñoom waa Quraysh ñii seen plan yi ñuy tëral contre jullit ñi fal nañ xam ne am na ñu leen jiitu woon ci kéefër di ko def falillahi al makru jami'a gis nga seen kéefër seen seen plan yooyu yépp nga fa borom bi borom bi leen bind moom moo dajale loolu lépp xam na li ñuy nar ak li ñuy def ne waaye la mu moom borom bi tabaaraka wa taala moom de moo xam maa taksibu kullu nafs lépp loo xam ne moom la bakkan bu ne di daal di fàgg moo ko xam wa sayalamu ta dina xam ne al kuffaaru yéeféri xelséef na ñoo xam liman ana kan la ñeel uqbad daar mujjantelu kër gu baax ga mu ne wa yaqulu alladhina kafaru kanta way yéefér yi di Quraysh ñi ñu ngi naan la yow alayhi wa sallam kenn la yónnuwul doo yonent qul waxal ne kafaa billahi shahida doy na borom bi doy na ma shahidan seede bayni sama diggante wa baynakum ak seen diggante wa man indahu ak ka nga xam ne moom ilmul kitaab nekk na fa moom xam-xamu téere muy yahudi ak ñi gëm fii la saar bi yam fii la juzu bi yam wallahu ta'ala alam wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in